خير دين dollee nuyoo ak ndokkeel ci weer wu tedd wu màgg wi di ñaan yàlla sunu boroom li mu ci diggee ci njëlbeen gi ak digg bi ak mujj gi yépp sunu boroom defal ñu ko li nga xam ne dal nañu ci ay rëq-rëq yàlla nañu ko sunu boroom soppil ay yiw dencal ñu ko ci téere yiw yi comme ni ko mu assisatul wafa bi xuquqil iman baaxoo defee ci weeru koor wi yépp ñu ànd ak benn boroom xam-xam mu indi benn tomb boo xam ne tomb bu am solo lay doon boo xam ne bu ñu ko jàngatee ñépp dañ ci mën a jariñ tey nag ñu ngi dalal menn mbokk moo xam ne mën nañoo wax ne ci këram la dellu si buñ foofu rek jàpp na man mën naa doy mbokk moomu ñu ngi jóge ba Thiès di Cheikh Mouhamadou Moustapha Touré di doomi Cheikh Salihu Touré mais ngeen xam ca Thiès tey moom lañ dalal waaye ba ñuy ñëw ci moom daañ xam ne tuuti ci ay jaar-jaaram ci lu gàtt rek sëriñ Moustapha Touré mi ngi jànge alxuraanul karim ni ko doomi soxna yépp defee dëkk boobu nga xam ne fa la fekk baax mu Cees benn sëriñ jàngalekat bu ñuy wax sëriñ Maxtaar Fay foofee la jànge alxuraan ba yàlla su borom defal ko ci ay tawfeex ginnaaw bi it bi nga xam ne jàng na alxuraan ba noppi li nga xam ne mooy xam-xamu sariya ak xam-xamu diini bi mi ngi ko tàmbalee jàng ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh Touré. sëriñ Cheikh Touré moom moo ko jàngal njàngum diineem ñu war a jàng lépp ci diine ginnaaw boobu nag del ci la delloo nag dëkk bu ñuy wax Ngéejaan Ngéejaan googee fa la mottalee xam-xamu diineem xam-xam Ngéejaan ci barab yi nga xam ne Cheikh Salif Mbacké radiyallahu anhu moo ko fa yóbbu woon mu mottali foofa njàngum diineem nekkoon foofu ni ñu ko xamee itam moom ci wàllu xam-xam lay yëngu loolu moo waral taalif na benn téere bu ñuy wax as-Safa un-Nasim fi manaaxibi Cheikh al Xadim téere la boo xam ne mi ngi ko taalif ci jaloore yi Sëriñ Tuba radiyallahu anhu ko xamee nag ginnaaw loolu nag bi loolu lépp amee li nga xam ne mooy waaru doomu soxna ci la nekk mooy foofee ci Thiès fa la nekk nekk jàngale katu alxuraanul karim ba fii ni ñuy wax ak yéen foofu la nekk di yëngu di jàngale alxuraan ci wetu waajur mu tedd woowu de sëriñ Cheikh Saliou Touré yal na ko fi yàlla bàyyi ak mbooleem talib yi nga xam ne ñoom la jiite foofu ak moom mii. kon daal kooku bu soobee yàlla tey jii moo ñu war a defal waxtaan muy sëriñ Moustapha Touré xam naa bala ñoo ñëw ci moom rek dañu waxal dañ xam le ne suba insha allahu taala ku ñuy wax al ustaas Cheikh Mbaye moo fi war a waxtaan ñu ngi war a waxtaan ci. maanaam yi ñu tàbbal ci téere yi sufiyank yi te bokk ci yi ñu tàbbal ci téere yi sufiyank yi te bokku ci loolu la war a waxtaan bu dee ci aju ajuma ja Cheikh Mouhamed Mbacké moom Serigne Koso Mbacké moo fa war a waxtaanee li nga xam ne mooy laïcité bu dee ci dima bu dee ci dimanche ji dibéer ji professeur Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud moo fi war a waxtaan ci diggante sufiyank yi ak salafiste yi naka lañ mën a rafetale diggante bi bu dee ci dimanche bu dee ci eh, gaaw bi gaaw bi gaaw bi Seexuna Mbàkke Sëriñ Seexuna Mbàkke Abdou Wadoud moo war a waxtaane diggante sufiyank yi ak salafiste yi bu dee ci dibeer ji inspecteur Abdoulaye fal moo war a waxtaan ci jumtukaayu xarala yu bees yi ci jeexital li nga xam ne am na ko ci wàllu éducation wàllu yar bu dee ci altine ji Cheikh Soxay bu Diop moo war a waxtaan waxtaanee finance ak koom-koom yi koom-koom yi adduna yi wàllu lu jëm ci finance ak koom-koom adduna yi loolu mooy programme bi nga xam ne insha allahu taala ci semaine bi noonu lañ ko a tërale xam naa kon bala ñu jox sëñ kàddu gi rek ñu xam ne mbooleem rajo yi nga xam ne ñoo nekk diggante Daaru Muxti ak Touba rajo yi dañ jàllale waxtaan wi naka noonu itam site internet bi ñu wax Touba Vision mu ngi jàllale waxtaan wi en direct naka noonu télévision Touba TV ak Lamp Fall it ñoom daañu ko teg am na yeneen site internet yoo xam ne itam daañu ko jàllale euh, naka noonu télévision bi ñuy wax Diaspora TV moom tam da koy jàllale ak jumtukaay yi média yu bari yoo xam ne ñu ngi jàllale waxtaan wi ñu ngi kon ñaanal sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Moustapha Touré waxtaan wi nga xam ne moom la nar a def yàlla na ko ci yàlla defal tawfeex te defal ko ci di siyaare ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmani rahim a'uuzu billahi min asheytaani irrajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asheytaani irrajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun ixwatal imaani wal aqiida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñu ngi tàmbalee sunu kàddu ci di sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa ta'ala ci xéewal gi mu xéewalee lislaam waaye itam xéewale ñu ñu bokk ci njabootu Sëriñ Tuuba radiyallahu ta'ala anhu ah, fi ñu tàmbalee sunu kàddu eh, xanaa di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ni ñu ngi jotaayoo ak ñun ci jamono yi e, te mu mel ni dañuy jëfe seen digal rek waaye waruñoo toog ci seen kanam sax di yëkkati ay kàddu ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaan sunu boroom yokk leen tawféex ci liggéey bu sell bi nga xam ni ñu ngi koy defal Eh, lislaam waaye di ko defal yoonu murid ayyadahumullahu wa nasrahum ma man cee lim kilifa gu tedd gi sëriñ Muhammad Mbakke ak sëriñ Ahmadu Mbakke eh, ak sëriñ Xaadim Mbakke ak sëriñ Xalil Mbakke eh, ñu mel ni bu ñu limee tur yooyu dana doy mu mel ni nag tey liggéey bi nga xam ni moom la muassasatul wafaa bi xuquuqil imaan di jëmmal ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax di ñaan sunu boroom yeggale liggéey bi ca dayo ya gën a kawe defal leen ci tawfiq ci zahir ak ci batin boole mbokk yi nga xam ne ñu ngi teew ak ñun ci barab bi ñu ngi leen di ñaanal tawfiq a ah, ku xool nag eh, démb maanaam histoire tey taxawaay yi du la bett ci yoonu murit ndax ku nekk dégg na sëñ moot Rachid Ndiaye bi muy nettali te jële ko ci sëñ ma bànji nafa'ana allahu bi barakatihim e, di xam le ni ku baax ki mas naa wax kilifa gu tedd gii nga xam ne mooy borom pàkk bii tey maam Cerno Ibrahim ndaamal daaru nafa'ana allahu bi ni ko cerno dama bëgg ngeen futtiku ñëw raxas le ma sama der nee na booba am cerno ni ko ambàkke ah, yow ni nga tollu nun naka lañ lay raxasale sab der mu ne ko ah kay ndax doomu soxna yi day danoo wax ni dama fay taalu jàngi ma bëggoon ngeen futtiku li ngeen xam ngeen xamal ko fere yi boobu ëllëgee ku am loo gàkk ci sa wàllu diine boo ñëwul furul ci sama dëkk bi du la leer loolee kon ndona la loo xam ni dañuy jàpp ni moom la liggéey bu toll nii di jëmmal Euh, ni ko sëriñ bi waxe léegi tey nag tomb bi nga xam ni amee woon nañu ndigal ci ñi waxtaane ci mooy alhimmatul aaliya maanaam pas pas bu kawe ñu gan koo miine ci maanaam yitte ju kawe ci wolof waaye passeef bi ñuy wax ñun murid yi loolu daal lañ amoon yéene tey ñi nafar ci ak sunuy mbokk Euh, mel na ni nag boo dee seet euh, tey lii nga xam ni mooy yoonu murit ba mu sosoog léegi diir bu gàtt lool la ci boo ko dee xayma ci ak yeneen tarixa yi waaye tey yoon wi fi mu àgg ci wàllu jëm kanam développement dafay mel ni yéem na mbooleem gëstukat yi ak mbooleem xeltukat yi ndax bu dee ci côté démographique tey bu fekkoon dañ ni murid yi benn sharixa lañ maanaam benn tranche ci groupe minorité yi tey dañuy wax ni mi ngi bokk ci majorité yi nga xam ni ñooy composé société sénégalaise bu fekkee ci côté sociologique murid yi dañ leen daan xoole bëtu xeebeel nga xam ni daanañ àgg di wax ni jigéen lu mu ñàkk solo mën a jur ab murid léegi yàlla dogal na ñi dem ba chef de l'état ñi koy tànn ci njabootu sëriñ bi maanaam murid yi ñu ci tànn chef d'état chef de l'état kon loolu ki nga xam ni xeltukat la bu xoolee dana ni waaw lii lan mooy sirru bi nga xam ni moo nekk ci suuf loolee waaye du jeex lu sori xam ni kat maanaam murid yi Pastef yitte ju kawe ji nga xam ni seen mbir yépp ci lañ ko sóob moo leen di garanteel mooy développement boobee mbokk yi te di ku ne xam na ni yoonu murid ba mu juddoog léegi bu dee ci wàllu culture mës ñoo jéggaani dara daara yi bu fekkee ku war a jàng alxuraan la sëriñ bi am na ku mu koy booleel koo xam ni da koy jàngal alxuraan bu ku war a jàng xam-xam itam kadalik am na koo xamante ni moom la koy booleel mu jàngal ko xam-xam te ñooñee ay kaa ngi fóore lañ yoo xam ni li ñu war a jàng lépp xam nañ ko daara yooye itam daawuñu ci xaar ndimbalal état wala borom xaalis ci wàllu social murid yi mësuñoo jëggaani dara ndax daar yooyu ñu waxoon gannaaw bi nga xamante ni nit ki jàngal nañ ko ah dañuy daldi nag foofu jëmm joojee boole ko ki nga xam ni moo ame moo amee ab tarbiyam moo koy yar def ci moom mbooleem jikko yu sell yu rafet yi xamal ko ak njullit xamal ko ak nite ba kooku bu génnee fu mu nekk man fa ne ñu mu jaxasool duñ ko jëppi bu dee ci wàllu koom-koom moom waxaale wuñ ko ndax xam nañ ni murid yi yoonu murid ba mu juddoo ba léegi mbooleem projet yoo xamante ni ñu ngi koy réaliser maanaam ci seen biir lañ koy financement yi ci lay génne duñu tàllal loxo kenn te li gën a yéeme ci loole boo ko seet mooy ñiy jàngale ak ñiy liggéey kenn ku nekk ci ñoom la muy def laaju ci ak pay maanaam du soldu bu mu ciy xaar ixtisaaban lillaahi lay doon dañ koy def li wajhillah mbokk yu baax yi jamono ji ñu tollu seetlu nañ ni yàggu dara waaye maanaam yoonu murid ba mu juddoog léegi yàggu dara waaye gis nañ ni valeur yooyu ñu xamee woon yenn yi ñu ngi tàmbalee di naax saay ci suñu société bi ndax laxas ji léegi bari na di sàkku ji xam-xam ah melokaan yi itam boo ko seetee ba ci biir waroon ak ak lool ak nam mag ñu tedd ña daan maanaa amee ci ay melokaan bu ci wàllu koom-koom bi itam mel na ni nañ ñu xamee woon nga xam ni kilifa yu mag yi àggoon nañ ñi sax léeg-léeg ñiy yëngu ci wàllu àdduna dañuy toll ci di yëg ak néewal lool ak banque buñ ñëwee ñiy dimbali leen maanaa jox leen ay edd mu mel ni kon danay war ci ñun e, njaboot gi nga xam ni ndono loolu tey seeni loxo la yegg ñu xoolaat bu baax toogin wi xool ci lan lañ toog jëlaat seen bët teg ko fa ko mag ñu baax ñi tegoon loolu moo sababoon ñi ni nañu tànn maanaa mawdu bii nga xam ni mooy alhimmatul aliya fi risala al muridiya ñu waxtaane ko ndax lee ñi man cee seetlu loo xam ni dana mën a jariñ mbokk yi ah, bu dee nag sunu waxtaan wi niñ ko bëgg a tërale bëgg nañoo wax maanaam mafhumul ilma al aaliya fi l islaami maanaam lislaam lan lay déggee yitte ju lislaam ndax yëngute bu xumb rek te am doole dañuy mën a wax ni lii yitte kawe la wala déet bëgg nañu wax itam taarixu zuhuril himma al aliya ka manhajin tarbawi fi al wasit al muridi maanaam dat ban ci lañ seetloo ni ci la yitte ju kawe feeñee ci yoonu murid ñi appliquer ko comme méthode éducative bëgg nañu wax ci sunu tomb ñetteel alfatra alsaabiqa li zuhuri hadihi alhimma maanaa sëriñ bi bi muy woote alhimmatul aaliya langub diina ji wala société sénégalaise bi fan la tolloon ma yan circonstance la doon dund ñu bëgg a wax itam ci suñ tomb ñetteel maanaa atharu da'wa ila alhimma ala said diini as-sénégali maanaa effet yan la woote boobu juróon maanaa mag ñi luñ ko dundee woon ndax loolu euh, lu ñu rafetlu la woon wala loo xam ni dañ ko juunlu woon bëgg nañ wax ci sunu tomb juróomeel insha allah suwar namazajiya ra'i'a min xayaati atbaa'i hadhihi al-awaa'il ñu jël euh, lenn ci ay xew-xew yoo xam ni bu ñu ko fàttalikoo danañ ci mën a jukkiwaat bu baax ay tegtal yuy wane lii ñu bëgg a wax ba mu dugg ci bokk mbokk yi ñu koy waxal bu baax a baax loolu daal ci lañ bëgg waxtaan wi tënku ci insha allahu rabbi mbokk baax yi buñ doon xamalee alhimmatul aaliya euh, dafay mel ni mën nañu jël rek nit mutasawifoone yi déggee ndax ñoom dañuy wax ni alhimmatu quwwatu iradatin wa tawajjuhun bil qalbi ila matlubin ma in kaana aaliyan fa hiya himmatun aaliya wa illa fa saafil maanaam yitte ju kawe mooy yëg-yëg la boo xam ni jaam bi da koy yëg ci xolam mu koy buurluloo di ko jëmee ci mbir maanaam pas-pas yëg-yëg bi nga xam ne day nekk di ñox-ñaxi ci sa xol di la taxa jug jëm ci mbir léegi nag mbir moomu nga xam ni moom ca la la wamat jëme bu fekkee mbir ma dañ koo seet ba ci biir mu doon mbir moo xam ne mu kawe la mën nañoo melal yitte joojee ni ah kii de boroom yitte ju kawe la nii de Pastef la waaye sax bu fekkee lam ko ñot di jëme boo ko seetee day doon lu ñàkk solo ci gis-gisu lislaam loolee dañuy wax ni kon yitte ju suufe la moo tax alquranul karim ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axir am na ci yéen ñoo xam ni seen yëngu yëpp àdduna rek lañ ci wut waaye noonu la amee ñoo xam ni seen yëngu yëpp alaxira rek lañ ci sax yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni inna allaha ta'ala yuhibbu ma'ali al umuri wa yakrahu safaasifaha sunu boroom dafay bëgg lool mbir yu kawe yu yëkkatiku yi waaye noonu la sibe mbir yu suufe yi yu ñàkk solo yi ah bu ñu delloo ci sëriñ bi Mawlana Cheikh Ahmad Bamba moom am na lum ñu ci leeral ndax daana wax ni kullu amrin dunyawiyyin laa yutawassalu bihi li amrin uxrawi fa huwa baatil mu ni mépp mbiru àdduna mu jullit bi di jëfandikoo te bu ko seetee ba ci biir du da koy jural njariñu allaaxira nee na loolee neen la mu waxati ni kullu ma la yatajaawazu hada dunya bi nafil axira fa hiya dunya mel ni ni mu a waxee da ngay laaj ni waaw lan mooy àdduna kon ak lan mooy alaxira mu ni kon takk-takk bi mooy bépp yëngu booy yëngu te leer na ni lii de àdduna si rek lay yem maanaam du génn àdduna du génn àdduna jëm alaxira àdduna rekk lay yem nee na loolee ci jëm boppam mu talaaj mooy dunya mooy àdduna waaye nag mel na ni ci wàllu leeral man nañ wax ni euh, am na takk-takk beneen bu mu joxe woon boo xam ni dañ ciy sukkandiku ni jullit bi lépp loo xam ni nag da ciy yëngu te loolee intérêt àllaaxira la maanaa da ciy jaamoo yàlla suñu boroom loolee moom ku baax ki nee na duñ ko dugal ci biir bëgg àdduna duñ ko dugal ci biir sàkku àdduna waaye dañ koy dugal ci biir bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi ndax nee na bëgg loo xam ni daf lay yeggale ci benn raaya nee na du loola nga bëgg wasila ba waaye raaya ba moo la tax a jóg liñ naan al raayatu tubarrirul wasila bu ko defee ulamaul usul sax nee nañ woon alwasailu laha ahkaamul maqasid maanaam jumtukaay bi ngay jëfandikoo atteem boo ko bëggee xam xoolal lam lay jural maanaam la tax nga koy jëfandikoo nee na boo ko xamee rek bu fekkee lu dagan la loolee day daal di doon lu dagan bu fekkee lu xaraam la loolee day daal di doon lu xaraam loolu la doon wax ni wa amma hubbu dunya wa talabuha li maslahatin ka xalaalin yutiicu bihi rabbahu fa laysa min xubbillahi wala min fa laysa min xubbi dunya boog wala min talabiha bal min xubbillahi taala wa xubbi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li anna xubba ma yutawassalu bihi ila al muraad xubbul muraad kon ci wàllu xamle yooyu nga xam ni jot nañ ko jële ci sunu dellukaay yi dañuy mën a wax ni tey civilisation yi nga xam ni jotewut ak dara dara mbirum alaxira àdduna rekk ci lay liggéey kooku bu dee ci gis-gisul islaam duñ ko jàppee yitte ju kawe wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa àdduna moom pàkk lay des kon dafay mel ni yëngu yi nga xam ne du génn àdduna yépp perte ngara rek ak maanaa yàq sa kàttan sa energi yos billahi ta'ala min bu ko defee ci geneen wet ñu ngi ci xamle gi ba léegi buñ doon gën a leeral maanaa taxawuwaayu mawqi wala manzilatul himma ban wàccuwaay lay war a am ci message ku baax ki message sëriñ bi dañuy wax ni tey yoonu murit bu fekkoon dañ wax ni ab tabax la mën nañ wax ni ñeenti keno ñoo ko Euh, taawu mën nga wax fii ci sa ndeyjoor keno bi nga tuddee ko al ilm maanaam sàkku xam-xam keno ñaareel bi mën nga ko fiire al ibada wala al amalu bil ma'lum mooy al ibada jaam yàlla keno ñetteel bi mën nga koo tuddee al adabu maanaam lamboog teggi keno ñeenteel bi mën nga ko tuddee al xidmatu xanaa liggéey ngir sàkku ngërëmal yàlla waaye nag jëmmi tawax boobu boo doon seet kon base bi nga xam ne moo nekk ci suuf téye ko kookee mooy alhimmatul aliyatu maam pas-pas bu kawe ndax moo lay yóbbu ci yooyu ñu waxoon yépp pas-pas bi bu kawee wut xam-xam bi dana danga daaye euh, jaamu yàlla gi kadalik teggeen yi kazalik waaye liggéey bi it kon moo tax loolu lu ci mata bàyyi xel la mel na ni nag alhimmatul aliya buñ koy xamlee ba léegi li ci mata e, juñ yu mooy léeg-léeg doomu aadama ji yàlla daf ko koy mooñale am ci ñoo xam ne dañuy judd rek doon ay borom yu téyu kawe ah bind lay doon ci ñoom waaye itam noonu la amee ñoo xam ni seen yitte sax dañ leen koy yar dañ leen ciy yar ba mu nekk ci ñoom sax xaaj boobu sax nag moo gën a bari moo waral ñi yare moo waral ñuy yeetee ka def yëf ala kulli xaalin Euh, man nañu jàpp ni daal pas-pas pas-pas bu yitte bu kawe mën naa doon bind ci nit ki waaye mën naa doon loo xam ni nit ki daf ci tàggat boppam yar ci boppam ba mujj nekk ci moom ci euh, xamle gi ba tey bu ñu delloo ci qasida gi nga xam ni ku baax ki moo ko taalif muy xoqal xuqal bukaa'u gis nañ ci fukki yëf yoo xam ni sëriñ bi mi ngi yaxal ni képp ku soobu yoonu yàlla te war nga ko sàlloo war nga koo waajale sa yoon woowu laata nga koy sóobu moom lay wax ni tariquhum ashratan jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iraadaati maanaam fukki yëf yooyu ba mu ca njëkk a wax mooy fa maqsadun maanaam sëriñ bi bi muy leeral foofu yoonu ki jug jëm ci yàlla sunu subhaanahu wa taala asafar roxi bi koy misaale niki tukki yu ñu xam ñun fii ci àdduna nga xam ni mboolem tukki àdduna jumtukaay yi muy laaj moom la tukki jëm ci sunu boroom di laaj lawaasim fa maqsadun moo ci jiitu mu wax ni wa huwa ma yufdi ila mooy li nga xam ni moo la tax a jub di tukki maanaam jublukaay waaw nga am maqsad jublukaay bi moo tax nga jug ma masalan ñun bu ñu jugee Thiès fii ci Darou Moukhty lañ jëm kon ki jug di tukki soobu yoon yàlla na xam ne yàlla rekk moo ko tax a jug jugul ngir am daraja àdduna jugul ngir am alal jugul ngir am ak ciwte euh, minha dalilun ka xiin zi futuhaat ñaareel bi faw itam nga am dalil ci tukki àdduna maanaam ñun sëriñ bi ñu doon andi bu fekkoon maa tegtaluñ ko yoon wi ba mu xam ko bu ñu jógee fii ñun la yàlla xam doy na kon nag maanaam noonee la ki nga xam ni dafa jëk jub jëm ci yoonu yàlla nee na faw day am dalil ku ko jox plan bi kooka nag nee na mooy que cheikhin di futuhati maanaam sëriñ boo xam ni ku fees dell ak yàlla lay doon wa zaadu wa huwa tuqaa nee na woon faw itam nga wut yóbbul boo xam ni maanaam boo xiifee wala nga mar nga mën koo jëfandikoo ki ndax doomu aadama di ñàkk di jëfandiku tukki bi jëm ci yoonu yàlla nag nee na zaat ba yóbbul ba mooy attuqa ragal yàlla minha silaahuhum wa huwa alwudu alladhi yanfi najasaat bokk na ci itam faaw nga am ngànnaay loo xam ne lépp lu la gaar ci luy lor danga mën a jëflante ak moom ngànnaay la nag ci kuy sóobu yoon yàlla nee na mooy jàpp al wudu ndax nee na mooy dindi sikki zahir yi maanaam sobe zahir ak yu bat wa min lawaazimuha wala minha sirajun bokk bi dhikrillahi bokk na ci ah, faw nga am lamp bu lay niital bu la lëndëm gaaree nga mën a xam fooy teg sa tànk bu dee ci tukki yoonu yàlla nee na siraaj ba mooy zikrullahi saxoo di tudd sa borom fa toll jalla ala minhal mataaya bi himmatin aliyati waaye nee na bokk na ci itam faw nga am war waay daabo ji nga xam ni moom ngay war ngir jëm ca barab ba nee na nag daabo ci ci soobu yoonu yàlla daabo ja nee na mooy alhimmatul aliyat maa yitte yu kawe pastéef yu mag wa min lawazimuha minhajuha abadan wa hiya wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat dana am route boo xam ni ca teg sa tànk yoon wi route ba li fekk wàccoo rek dana la yóbbu fa nga jëm bu dee ci tukki yoon yàlla nee na wut ba mooy mooy ashariatu maanaam la bokk sharia fii badd in wa ghaayat ci booy doog a yoon wi ak boo demee ba jeexal sax sab dox minha minha al uh, ukaz bi ajiz Euh, dana am itam dokk boo xam ni kaan boo xam ni moom ngay sukkootu téye ko ndax mu woyofal saw dox bu dee dokk ba ci yoon yàlla nee na mooy ajis maanaa wane sa tële sa diggante ak sa boroom bañ a gis say jëf bañ a gis sa dara wal xisaamu la daa ahli tariqati xasmun bil xaqiqati nee na bokk na ci itam faw nga am laxasaay goo xam ne moom ngay takk sa ndigg laxasaay ga itam dana tax ab xiif du la sonal waaye dana woyofal sab dox laxasaay ba nag nee na mooy nee na nga ni nikk ci xaqiiqa xaqiiqa nag ak sharia kenn laajatul mooy lan ndax leeral nañ ko ba tey maanaa sharia mooy zahir si jëf ji zahir si mu amee xaqiiqa nag mooy maanaam fond bi ci biir jëf ji forme la ak forme bi mooy sharia fond bi mooy alxaqiqa maanaam li ngay feeñal ci jaamu yàlla ci zahir na fekk ni loole noonu la wére ci sa xol noonu la selle ci biir damir wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun ma'a al bi sidqin fi al-ukhuwati yoon wa bu dee ci yoonu àdduna danay laaj nga am maanaa àndandoo yoo xam ne ñoo lay wéttali ca dox ba ba doo yëg metit wa mu ni nag ci yoonu yàlla àndandoo ya mooy ay mbokk yoo xam ni ñu dëggu lañ ci seenu mbokkoo lu am solo li ñu soxla ci bayit yi ñu indi ci sunu gëstu tey mooy li wax ni min hal mataaya bi himmatin aniyati alhimmatul aliya mooy taxaw taxawaayu warwaay daabo ji ngay war ku ne xam na ni daabo yi noonu lañ wutee ci seenub gaawaay sareet du yem oto oto itam du yem ak avion wala leneen kon ku la gën a yëkkatiku yitte moo lay gën a gaawa a yeggalu dox suñu digganteeg suñu borom mbokk yu baax yi kañ la yitte ju kawe feeñ ci yoonu murit comme méthode éducative ñu ngay jéggalu ci baati tubaab yi ndax maanaam communication moo àgg foo xam ni yenn baat boo ko jëfandikoo ngir ñu dégg li ngay wax day jafe dañuy wax ni ku ne xam na ci histoire ni ku baax ki ci atum wara war a dëppook 1882 jàpp 3 ci atum tubaab euh, weeru koor woowu nga xam ni tabarkal la fekkoon na ko fële ca Mbàkke Kajoor weeru koor woowee ba nga xamee ni woor nañ ko ba àgg ca bisub ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ñi laylatul qadri ba xëy ca bëccëg ga muy bëccëgi ajjuma jug na di doxantu ci tóokóor bi jekki-jekki yonente bi sallallahu alayhi wa feeñu ko yaqadatan la manaam daa koy wax baat bu si boobu nga xam ni ñépp dégg nañ ko ni ko rabbi asxaabaka bilhimmati wala turabbihim bid darsi faqat bis na nga tey bul yam ci jàngal taalibe yi waaye dama bëgg nga yëkkati seen yitte maanaa dee leen yar ci yitte ju kawe boobu li gënoon a siiw ci sunu réew mi mooy sëriñ bi ngay amee ci sa wàll wasila maanaa dalaan talqiinul awraad da jox wérd rekk daal lay boyal ngay dem nag di ko jëfandikoo waaye maanaa li ñuy wax binaa'ul fard eh, fexe ba tabax jëmm ba mu amee comportement yi nga xam ni moom la lislaam bëgg ci ab jullit loolu moom bariwul woon ci sunu réew bi ndax Serigne Basiru Cheikh Muhammadul Bashir radiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi barakaatihi mi ngi wax ci téereem minanul baaxil xadim nee na sëriñ bi mooy ki njëkk a sos daara joo xam ni ñii ñuy tarbiya dañ leen fay téye dootuñu génn ñi yar seen jikko waaye duñ yam ci jox leen ay wet rek ñi dem loolu sax bi ñu leen xamee ci yitte ju kawe joojee ak seen melokaan yi ñu buñ ku leen gisati naan murid yi yi mu ni maanaa turub murit sax foofu la jóge waaye dafay mel ni doonut loo xam ne sëriñ bi moo yaxal ni sama taalibe yi ñoom ñooy tudd murid yi yooyu sax xam naa ni mbokk yi gëstukat yi yaatal nañ ci lool waaye ñi bañ a guddal ndax sunu waxtaan tey mooy pas-pas bu kawe bi yitte ju kawe ji nga xam ne sëriñ bi indi na ko ñu leeral ci suñ kem kàttan bu ko defee itam foofu ci wàllu seetlu li ñuy tuddee al asala wala al ibdaaiya maanaam originalité yoonu murit buñ koy seet maanaam ci côté pratique bi lañ koy seete waaye sax téwéri bi naa am sëñ bi téere yi nga xam ni moom la fi mag yi bàyyi woon moom la ñëw di ko taalifaat di ko leeral ak itam maanaa e, taxasunaat yi mu ciy def nga xam ni léeg-léeg day seet loo xam ni daa guddoon ba nit ñi dëddu ko mu gàttal ko léeg loo xam ni daa bari ay wuute ay juyoo mu daldi seet la nga xam ni mooy mooy la gën a wér rek jox ko jaan bi ñu far noppal waaye moom daal bu ñuy seet originalité yoon murid nañ ñëw ci côté pratique bi loolu sax mooy tax sëriñ bi bu ñu koy seetlu mag mi ko doon laaj ni ko maa hiya xaqiqatu tariqil iradati ixtisaara ni ko boo ma doon tënkal yoonu murid nan nga ma ko mën a waxe mu gàtt sëriñ bi keroog lu mu ko tontu. day ko fal mutaaba'atu bil i'tiraad maanaam da ngay topp ndigal te bañ a euh, dara wa husnu dhanni fi kulli shay'in maanaam da ngay rafet njort itam ci mbir mu mën a doon euh, wa imtisaalul awaamiri sirran wa alaaniyatan wa ijtinaabu nawaahi sirran wa alaaniyatan di jëfe ndigal yi biir ak biti di bàyyi tere yi biir biti maa taaddubi zahiran wa batinan bi tarki kulli ma la yaani qawlan aw amalan waaye itam nga lamboo ak ay teggiin ci biir ak ci biti te loolu mooy nga bàyyi mboolem lépp loo xam ni amul njariñ moo xam ay wax la wala ay jëf lu tax foofu sëriñ bi mbokk moomu laaj tegalu ko programme woo ko ni boo xëyee da ngay jàng nangami isib alxuraan wala da ngay jàng sama werd wi nangam yoon wala dangay ngay tudd werd wi waaye dafa am loo xam ni texte la texte yi nag ndem xeltukat yi dañ ci wuute dég-dég yi jamono dañ koy dégg nii ci jamono ji waaye bu ñu demee tuuti weneen dégg lañ ci amee loolu boo ci sukkandiku day mujj sax nit ñi niñ ko war a jariñoo ñu ci mën a jariñoo wala takunu kalladina utul kitaba min qablu fa taala alayhim amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun man a téere yoo yor rek da ngay dem ba waaw léegi nag li ci téere yi ñi fexe ba mu nekk ci jëmmi nit ñi moom moo doon liggéeyu ku baax ki moo tax côté pratique bi lañ koy seet nit ñi dañoo indi woon jàng xam la fi sëriñ fekkoon waaye boo ko dee xawal ci liggéeyam man nga ni dafa indi jëf am da ngay jàng xam yam ca moom mu indi jëf am euh, loolu nag mooy li nga xam ni dañ ko doon leeralaale tuuti ci mbir mi li ñu gën a yitteel ci waxtaan wi mooy sëriñ bi bi mu wootee ci yitte ju kawe naka la ko maanaa jamonoom doon dégge ci njëlbeen maa yan réaction la juróon ah moom bu ñuy wax ba tey du sori dara ngir ñu xam ni eh, am na ci ñenn ñoo xam ni mbir moomee doonoon na lu jéggi seenum xel ba ñu àggoon ci di wax naan laa na'lamu tariqan ila al jannati ghayra wa ta'lim rasmi maanaa yoon woo xam ni dana maye aljanna lu dul jàng ak jàngale ñu nu dey xamuñu ko ah maa ngi jégalu kon dama tëb sama benn tomb mooy sëriñ bi fan la fekkoon maanaam langub diine ji ban circonstance la fekkoon li ñuy tuddee maanaam doomu soxna yi gën caa jëmale woon seenu liggéey ci wàllu yoonu lislaam buñ koy seetlu ni ñu baaxoo di gisee sunnatullahi taala mooy borom bi dañu baaxoo wan saa aw xeet demee ba di dund jafe-jafe ci benn wàll ci seen wàllu dund maanaam di dund ab crise dafay daldi yebal benn yonent mu jub ngir saafara jafe-jafe boobee maanaam régler problème boobee loolu dañ ko seetlu ci xeetu Seydina Ibrahim alayhi salaam Seydina Ibrahim alayhi salaam niñ ko jàngee ci alquran dafa fekk aw xeetam di jaamu xërëm di jaamu jant beek weer wi ak biddiw yi te fekk mu bëgg leena maanaa delloo ci seen wàllu xalaat maanaa def leen a fekk ci crise azma fikriya maanaam crise scientifique ni ñuy tasawuree mu bëgg leen xamal ni ashiya yi ñuy jàmm maanaam jant beeg weer weeg biddiw yi loole doonut loo xam ni dana yayoo ak jàmm ci benn anam waaye mu jëfandikoo li ñuy wax uslubu an-nazar wal istidlal maanaam bàyyiloo leen xel ngir ñu settantal jëfandikoo seen mantiq seen logique bu wér ci mbir yi ñuy jàmm ñu xalaat ci falamma janna alayhi leylu raa kawkaban qaala hada rabbi ba aaya ba daanu waaye bu ñuy talxiis falamma janna falamma afala falamma ra'a al-qamara baziqan falamma afala falamma ra'a ash-shamsa baziqatan falamma afalat mana sifatul xudus al buzuq wal uful loolu day tegtale ni jëmm ji mu taq maanaam sifaat aradiya ni ñu ko jàngee ñu ñëpp ci wàllu tawxid jëmm ji mu taq loolee la yastaxiqu al ubudiyya la yumkinu an yakuna ilahan mu bëgg leen a delloo ci loolu moo tax mu jëfandikoo ak ñoom ci méthode boobu sayyidina Musa alayhi salaam fekk aw xeetam ñi ngi dund jafe-jafe ci seen côté politique ndax Firawn Ramses ku ne xam na ni euh, politique am da ko tëraloon ci siyaasatu ma urikum illa ma ara maanaam dictateur la woon alladina taxaw fi lbiladi fa aktaru fiha alfasad Musa alayhi salaam bi mu ñëwee fas yéene leen a génne ñoom xeetam ci jafe-jafe boobee nga xam ni moom lañ doon dund ci seen wàllu politique moo tax bu ñuy dellu ci tafsir al-Kashaf ci mbir Seydina Musa alayhi salaam muy wax ni fil jumlati bi muy ñaan sunu boroom ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir amri sunu boroom maa ngi lay ñaan yàlla nga ñu ubbil sunu dën waaye itam yàlla nga jàppandal mbir mii amru boobu mu wax moom sëriñ bu tedd boobu muy al imam az-Zamakhshari nee na fi jumla amruhu alladhi huwa xilaafatullahi fi ardihi wa ma yasxabuha min muzawalati ma'azimi shu'un wa muqasati jalaa'ilil xutub maanaam kuutu kuutaayu yàlla ci kaw suuf ak li kuutaay gi laaj ci ay toggoo mbir yu diis ak jànkonteeg ay métti métti yusuf alayhi salaam moom itam fekk aw xeetam ñuy dund crise ci wàll koom-koom économique ndax almaliku axnaatun keroog bi nga xamante ni gént na géntam googee inni ara sab'a baqaratin simaanin ya'kuluhunna sab'un iyaab wa sab'a sumbulatin xudrin wa uxra yaabisaat mu ni dama gént gis daal juróom-ñaari nag yoo xam ni dañoo am yaram lool juróom-ñaari nag yu loof di leen lekk loolee jaaxal ko mu woo kahanatu mabadi amun firi loo leen gént gi ñoom ñu toog ay ati at amuñu firi ba ni ko Seydina Musa Yusuf alayhi salaam firee ci ni ko tazrauna sab'a sinina doban fama xasattum fadaruuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma taakuluun summa yaati min ba'di daalika sab'un shidaadun ya'kulna maa qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinuun summa yaati min ba'di daalika aamun fiihi yughaasu nnaas wa fiihi ya'suruun maanaam firil ko gént gi xamal ni ko juróom-ñaari at yi naataange ngeen di dëgmal yoo xam ne juróom-ñaari ati bekkoor moo ciy topp ba sax trouver solution bi nga xam ni bu ñu ko jëfandikoo danañ mën a réserver seen mbay moomu ba juróom-ñaari ati bekkoor yi ñu mën koo jëfandikoo mooy lim leen ni fama xasatum fasaruhu fii sumbulihi lépp lu ngeen guub bu leen ko bojj bàyyi leen ko ci gub bi ndax foofa itam sew sew bi ci amaat mooy lu yéeme la doomu aadama yi danañ mën a garder seen autosuffisance ci wàllu économique waaye jur gi ndax bu fekkoon dañ ko bojj jur gi boobu buñ ca tollee duñu am li lekk waaye buñ bojjee rek gub yi la ñuy wax jox jur gi doomu aadama jëfandikoo dund bi ñi seetlu ni Seydina Lut alayhi salaam moom itam fekk aw xeetam di dund crise ci côté social ni ñu ko alquran jàngale innakum la ta'tuuna alfahishata ma sabaxakum biha min ahadin min alaalamin yéen àgg ne àgg ngeen ci di jëfandi jëfe di dikkal ay ñaawteef ci day boo xam ni doomu aadama musu caa àgg ndax innakum la ta'tuuna rijal maanaam da ngeen dikkal góor wa taqta'una sabil di agresser nit ñi wata ta'tuuna fi naadikumul munkar waaye itam seen pénc ngeen cay joxalante loo xam ni lu ñu sip la al munkar te fekk al munkar boobu mu wax bu ñuy dellu ci Abdullah ibn Abbas ni mu ko firee dafa wax ni al xasfu bil xasa maanaa tëni war ramyu bil banadiq ak di tiirante ci wàllu fital wa siwaaku naas ak di soccu ci diggante nit ñi ci kanam nit ñi wa xallil azraar ak di ubbi seen botañu mbubb xëy na seen awra yi di fee wa ak di ngaññante wal fuhsh kalaam ak di wax wax joo xamante ni ju ñaaw la léegi kon ñu seetlu itam Seydina Isa alayhi bi muy ñëw moom science médecine la fi fekkoon boo xam ni dafa lottu ci yenn kaay ñu man koo maanaa euh, taxawe ñu mën koo faj sunu boroom wax ci moom ni wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mawta bi idnillah maanaa kattaloon na ko muy mën a faj ku gumba bi mën a faj ñi nga xam ne dañoo amee siti waaye ak sax ci di dekkil koo xam ne dafa faatuwoon ndax wér na ni saam ibnu nuux bokk na ci ñi nga xam ni seydina isa alayhi salaam jotoon na leen a dekki te e, lu toll ci ni cinq cent mille yoo xam ni nee ñu faj na ko ci diggante ñoo xam ni dañuy loof ba mu ñëw jug fañ ne mu fekk leen faj leen ak ñoo xam ni àgguñu foofu dañ koy fekk si mu faj leen waaye ala kulli bu ñu bëggee seetlu bu baax li nga xam ni moom la fi sëriñ bi bàyyi woon fekkoon bokk mu doon tasaaroo ci suñu société yi ci jamono bii dañuy nuru lool loolee maanaa fekkoon na nit ñi di dund bu baax a baax yitte ju suufe lool yitte ju suufe lool ma ndax bu dee ci wàllu xam-xam naam ñi ngi doon jàng xam-xam waaye lan la ñuy doyee xam-xam bi ci jamono boobu lu ñu doon doye xam-xam bi maanaam mel na ni jamono boobu si won na ci ni ñu bari dañ ko daan mottalikoo nii rek doomu soxla naa damaa war a jàng ndax booba dañoo amoon ay casque yoo xam ni moom lañ daan solal maanaa doomu soxna yi bu fekkee koo xam ni daa mokkal alxuraan ñi ni am kaan bu fekkee dafa jàng xam-xamu diine jekku al arabiya ñi ni kaan fóore bu fekkee dafa jàng ba def tafsirul quran ñi ni seen tafsir bu ko weesoo nag mën a àgg ci peeg al fiqhul islami mën a jurisprudence islamique bi ñu ni kon al qaadi ñi def ko qaadi qaadi yooyu nag da ci ëpp maanaa seenu liggéey eh, da daan yam rek ci jege buur ceddo yi nekk seen wet di leen atteel te ku ne xam na ni daañu daan weñ seen loxo lu baree bari ndax ñoo leen doon garanteel seen wàllu dund te olof sax nee na woon ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa sutura waaye itam ak ruuxul folkloriya bi ci wàlluk njàng mi dafay mel ni yaatu woon na lool en esprit bi ndax xeeti ndamu yi ak wane ni nga mane ci wàllum jàng gis nañu bayit yi nga xam ni sëñ maajoor siise daf ko defoon ci jamono yooyu nga xam ni maam qaadi ma jaxate kala alladi ala moo ko euh, moo fentoon benn daaj ci wàllu al adabul arabi maanaam mooy xaafiya bi nga xam ni da koy daanelee ay wolof bi ko sëñ ma maajoor gisee bay yam ca waxoon ab dalka juuri yu fannan fil badii kuman kuman gi na def qaridan kama abda wa ma baraa qaalu qawaafihi suudun misluhu mani ndax li muy wolof fasna'u ka misli ma sanaa waaye booba wax nañ ni xelam dem ci sëriñ bi boobu tu tànk ci zahir mu ni lakin hunalika shiblun jaazirun bu jógee nga xam ni an za an say jiidu sayda wa naqaa waaw buñ doon firi xëy na mbokk yi teelu waxtaan wi waaye du sax ñi may toogal laa koy firil dani xaat yi day fent na ab fànn bu yéeme ci badin jàngkat yi jóg leen ku man lu mel nii na jóg def ko daal ni day bu fekkee am na ñuy sabote naan xaafiyaam yi daf ko daanele wolof ma ne lim doon borom der bu ñuul rek a tax waaye kon nag jóg leen ngeen def lu mel nii mu def xelam dem ci ni ku baax ki mi ngi fi sëriñ bi mu ni ah waaye day gaynde su ndaw see ma gis mu toog day saa bu ne bëri ñu xam mi hey amul morom kon loolee gis nga daana siiw lool ci société boobu ndax euh, ba tey niñ njëkk a waxee ci wàllu euh, jegeñlu ci wàllu buur yi ku ne gis na ni bi nga xamante nii woo nañ ko ni ko dañoo bëgg nga ñëw jege Lat Joor di ko attee lam leen tontu woon qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaa'iza tughni kullama hiini wa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu radiya ghayril ilmi wad diini dañ ni mën naa ñëw atteel buur yi waaye nag man de yàlla doy na ma sëkk loolee jox naa ci ngant ca lay wax ba aw kayfa tabxasu ni xubbul xutaami jiwaari man duuruhum rawdu sayatini mu ne naka lay tege sama bët ci poñetum àdduna rek ba tax may dëkkaaleeg ñi nga xam ni buri àdduna yi nga xam ni seen kër yi fala seytaane di doxantoo maanaam boobu autonomie bii nga xam ni mi ngi ko soxla ci wàllu yar jaam yi xam na ni li koy garanté mooy mu am istiqlaaliya maanaam dara bañ a gàllu ci buuri ceddo yi wala keneen moo tax foofe mu gàntal ko waaye gis nañ mag ñu bari seen gis-gis ci mbir moomee ñii xaalu safihun lañ wax waaye loolu mbokk yi dama ni foofu la sëriñ bi tàmbali nag eh, di yeesalaat yitte yu suufee yi nga xam ne mu ngi doon feeñ eh, ak lislaam niñ koy jàppee te lislaam ëpp loolee mu bëgg ko jàngal maanaa askanu réew mi daldi woote yoon murit bi muy wootee yoonu murit nag gis nañ ni manaa daf ko def yoon woo xam ni yitte ju kawe moo koy lal ila alladi himmatuhu tartaqi ila kadari wa ñu bari ci boroom xam-xam yi ni nga ko waxee sànq duñ doon wax ni laa na'lamu tariqan ila al jannati ghayra ta'allumi wa ta'limi rasmi ñu ni ñun de bu fekkee am na itam xamuñu ko yoon woo xam ni day maye aljanna lu dul jàng ak jàngale waaye nag mel na ni ubbil na ak buntu ñenn nit ñi itam maanaa tabaqatul ummiyin maa ñi nga xam ni booba duñ leen jàppe ay doomi soxla waaye mbokk yi bu fekkee dañoo bëgg a sukkandikoo ci logique boobu ñoom ñi wax mat naa seetaat bu baax yoon woo xam ni eh, maanaam nit ki daal mënta am yàlla ci lu dul jàng ak jàngale mel na ni ñoom bi ñuy wax loolu war nañoo bàyyi xel ni maanaa l'islam ji nga xam ni moom lañ yore tey l'islam diine la joo xam ni principe am mooy la yukallifullahu nafsan illa wusaha maanaa sunu boroom nee na gàlluma jaam yi kenn loo xamante ni attanu ko mel ni am na ci ñoo xam ni bu ñu mënee jàng xam noonee la ci amee ñoo xam ni mën nañu toog ay ati at di jàng te duñu mën a sax xam lu ñu mën a sukkandiku ci wàllu téere maanaam du jàng mu nekk ci téere rek lañ koy mën a xamee ndax ulamaul nafs ñi jàngale la psychologie dañooy am lu ñuy tuddee al furuqul fardiya les différences individuelles loolee maanaam bu ñu koy bàyyi xel defe naa danañu mën a xoolaat loole nga xam ni mooy seen gis-gis euh, alquranul karim itam inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna maanaam sunu boroom dafa wax ni ñaar yi laa laaj jullit yi ngir fay leen aljanna mooy seen alal ak seeni bakkan kon jullit bi saa boo xamee ne pas-pasam dëggu na te kawe yéenem rafet maanaam mu joxe li mu man lépp lépp lépp kooke xel nanguwul muy mën a ñàkk am yàlla ngir ni dafa ferut ijji wala ngir ni dafa jekkul ay téere ndax ye innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa ci kaw loolu e, ñu seetlu ni ku baax ki ci yitteem ju kawe ngir mu ubbil ñooñee buntub maana ñi mën a sàkku yàlla ñi mën a am yàlla dafa indi maanaa benn méthode boo xam ni mën nañ ni ci moom lañ ko njëkk a gise ngir ñooñee la leen rëcc ci wàllu xam-xamu diine mu leen ko cay leeral te méthode yooyee boo ko dee seet maanaa dana lamboo ci wàllu xam-xam dayo goo xam ni day yemook sëkk li ñu doon fekki ci téere arab yi muy téere diine yi ci jamono jooju tomb yooyu nga xam ni sëriñ bi daana ko tombal mag ñi benn misaal rek laa ci indi te sëñ Abdullahi Mbay indi ko ci waxtaanam yi bokkoon ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi waxoon na ca ni sëriñ bi mas naa tomb juróomi tomb yoo xam ne benn tomb ba dafa nekk ca digg bi mu daal ni tomb bi ci digg bi yow nit yaa ngi nii tomb bi ci kanamam mu ne e, li nga bëgg a ngi nii tomb bi ci gannaaw mu ne li ngay ragal ngi nii tomb bi ci ndeyjoor mu ne liñ la diggal a ngi nii tomb bi ci càmmoñ mu ne liñ la tere ngi nii mu ni saa boo bëggee jot ci lii nga bëgg mutul daw jamali fa demal ca lañ la diggal boo demee ca lañ la digal da fa daje moom li ngay ragal itam mu tadaw bàyyil fa luñ tere boo bàyyee liñ tere rek danga nga mucc ca la ngay ragal moom sëñ Abdoulaye Mbaye mu teg ca ni sëriñ bi de juróomi tomb yooyu toog nañ fukki fan yoo xam ni saa buñ xëyee ci lay xëy ñoom di leen leeral ci mbirum nit ci mbirum àdduna ci mbirum alaaxira ci mbirum jaambeek boroomam kon euh, loole li tax ñu indi ko mooy maanaa ñu xool sëriñ bi bunt bi mu ubbil ñooñee te mel na ni ñiy woote li ñuy tuddee mahmul ummiya bu ñu doon bàyyi xel loolee danañu daldi maanaa am ay tegtal wér xam naa dañuy ñëw kon ci suñ tomb bu mujj mooy yan xew-xew lañu mën a indi ngir ñu tegtaloo ci lenn ci lii ñuy bëgg waxtaani mu yitte ju kawe ku ne xam na ni mag ñi mooy mutasawwifuna yi ridwanullahi ta'ala alayhim dañoo am benn principe boo xam ni mooy li ñuy wax seen wax ju siiw ja as-sayru ilallaahi laa yantahi maanaam dox jëm ci yàlla suñu boroom du jeex ci kaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suuratul fatxi bi ci sunu boroom bi muy ko naan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar danañ la jéggal say bakkaar li njëkk ak li mu li mujj booba lu bari ci mufassiroona yi niñ ko firee mooy maana al intiqaalu min xaalatin taabudiyatin ila xaalatin a'zam minha maana yonente bi lu mu def rek diine la wa ma aatakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon lu sax sunu borom di tudd zan bu ci wàlluk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mel na ni dañ wax noom ñenn ci ñoom ni ñu waxee bët bi mu doon xoolee yàlla sunu borom tey jii jàpp ni noonu la màgge noonu la rëy bu xëyee xam ni kat yàlla gën naa màgg noonee gën naa rëy noonee fa mu ko doon xoole démb maanaam mu koy jéggalu tey waaye bu ñëwee ci li ñu gën a jege mën nañoo jukki ci dunduk sëriñ bi ndax yaroon na mag ñépp ci yite ju kawe ba ñoom ñépp seen yite kawe lool ndax dañ naan ay nit lañ ci wàllu bind waaye boo xoolee ci seen wàllu jëf jëfi malaaka lañuy jëf mu mel ni keroog fii ci jàkkee Daaru Xuddus bi nga xamante ni lintikaaf gi def na ko te yonent bi sallallahu alayhi wa eh, di ko xamal ni ko fi mu tollu day àgg nga ci day boo xam ni ñeewatoo malaikatul muqarrab wala nabiyun mursal ci maanaam liimaan ak lislaam ak lixsaan di ko gaaral ni cër boobu xëy na xanaa doyut waaye sëriñ bi mu siiwee nee na yëg na ni manqué na loo xam ne ci jëmmam moo gën a metti ñi fab ay paaka walla ay rab di ko jame loolee nag mooy nee na bokk ci maanaam ahlu bayti nabi maanaam bokk ci maanaam ahlu badrin bokk loolee euh, lu gë lu ñu mën a tudd la ci li ñuy tegtaloo niki noonu borom pàkk bi ñu toog tey nafa'ana Allahu bi barakatihi maam Cerno Ibrahim daamal daaru ku ne xam na ni li sëriñ Muhammadul Amin Diop Dagana wax ci téereem ba naan wala tasal an xaali acheikh Ibrahima hada mu ni sëriñ bi maam Cerno Ibrahim moom ay mbiram nee na ëpp naa la sax ngir yéeme ki ndax nee na mbooleem sëriñ bi lu mu amee woon ci njaboot ak ci ay dongo moom la ko tegoon ci loxoom bi muy tukki te nee na dem na ba ñëw lam yan xarim minhu shay dara dara dara dara maanaam mabul ci mbir yi daane wa yudrabu bihi al mathal fi l istiqama wala wa yadribu al mathalan fi l nit ñi ci moom sax la ñuy joxe misaal ci wàllu listixaama maanaam sax ci njub ni ki noonu sëñ Bakki Bousso radiyallahu ta'ala anhu gis nañ loolee ñu nettali ci moom lu yéeme la ñeenti at yoo xam ni nee na xalwatu bi mu doon def ak sëriñ bi ca maanaam bawal ñeenti at yoo xam ni du ñu weesu ngëbu baraay ak kubéeru satala ci wàllu ndox nee na euh, tuutaayam boobee ci xalwatu boobee la ko jële fekk am ko ko laajoon ci mag yi sax di yéem tuutaay bi mu ni ko daal xalwatu boobee ma doon def ku baax ki nga xam ni diirub ñeenti at ngëbu baraay ak kubéeru satala ci ndox weesuwuma ko ci bisu lëmm 24 heures sur nee na loolee moo sabab tuutaayam ba sëñ Mamour Diarra nettali nañ ci moom itam lu yéeme loolee nga xam ne àggoon na ci fi muy defee xiyaamu lay fi muy jullee ay julli guddeem dafa mujj gasu mel ni ak kàmb bant bi muy jàpp sax dem ba mu def ay jeex lekku fi muy teg loxo bi fi muy sukkootu léeg-léeg àggoon ci maanaam day takkulu ay buum bu dee génn di jëm ci jullikaay ba ngir di ci sukkandiku ndax mage gi xool leen lu yéeme loolu ci wàllu yite ju kawe kazalik Cheikh Ibrahim Fall ku ne xam na itam ci wàllu xitma yitte ju kawe ji nga xam ni def na ko ca ndax itam ni ko e, sëñ musaakat yi leerale ci téereem ba ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na daara ja di sóor moo njëkk yalwaani di woor ñi di ko ree di tex texi yendoo liggéey fanaana root gaa yi xadan banaa xureet ba luy ganaar di kurkureet moo ko xewal daawul dox bay wax ni ba mu ñëwee Mbàkke bawal daf ni na waa kër ga bawal wala daf ni na waa kër gi bawal nay soq tey root akawal boo léegi léegi di ko joxe ana nga xam ni ñu kawe woon yitte lañ ci seen wàllu ba seef sëñ Ahmadu Ndumbe tabarkalla àggoon na ci jënd ay gëléem yu bari ngir di sëf àddi yi jëm ci sëriñ bi loolee xoola bu ñuy jëfee ndigalu yàlla maanaam cofeel gi ñu ci boole ak pas-pas bi ñu ci boole sëñ daam abdourahman lu ku ne dégg na ni alquranul karim ñaari rakka la ko daan def guddi gu jot di ko naafile rakka bu njëkk bi xaaju kaw bi rakka bu mujj bi xaajub suuf bi te loolee def na ko diiru juróom fukki at yoo xam ni maanaam saxal na ko euh, sëñ Daaru Asan Njaay kazalik liñ ci nettali nga xam ni euh, sëñ Maamoor Jaara mas naa yónnee di ko nemmiku naan ni ko di ko di ko jàmbat ni ko da ko da ko gëj a gis nee nañ mu nocc benn bijaaw ci bopp bi daal di koy jox ndaw li ni ko boo demee nga jox ko nee ko gan gii dey ba mu ganee sama bopp ba léegi amatuma jàmm talatuma génn dem fenn kon mag ñi ñoo ngi noonu fi leen yàlla tolloon te ñooñu rek laa lim am na ñeneen ñoo xam ni ak ñeneen wa xeyruhum kathirun man talqa minhum taqul la xaytu sayidahum mithla nujumi lati yasri biha saari mu mel ni ci wàllu jëmmal benn xasida rekk gu sëñ ma xaadi xaadi ma jaxadeka la defoon na ko mën nañoo sukkandiku ngir mu maanaam leeral mag ñi fi ñu àggoon ci yitte ju kawe ak pastéef bu yëkkatiku ndax ma nga leen di tagg ci xasida googee nga xam ni ay ji daa am suuf soo xam ni dañ koo ko doon tojal ci ndigalu sëriñ bi bi ñu noppee nag mu def xasida gii di ca bàkk taalibe sëriñ bi ci jamono joojee naan mu rabbaw na xad xaddu min absaarihim gadda ka asmaa'ihim xatta tazunnuhumu marda araadu atibba aw masaakiinu hammuhum zawu sadaqaatin muqridu rabbihim qarda mu ni ñii daal dañ leen a tarbiya ba ñu mokk àgg ci bu ñu dee wax danga naan dañoo dañoo baal dañoo muuma wala boo bu ñu dee xool nga ni dañoo mënut a gis dañoo silmaxa ndax tarbiya bu mokk bi nga xam ni maanaam duñu sigg xool kenn wala ñuy yëkkati seen kàddu ci bu ñuy wax dangay jàpp ni ñu ñu war a yóbbu faji leen fa lamma adarna baynana alqawla saatan aradtu alayhim xidmatan kaburat arda nee na bi ma ñëwee gaaral leen wax ci moom daal wax naa leen liggéey bi ni mu demee ci wàllu réyaay ak ni mu màggee aradtu alayhim xidmatan kaburat arda fa haana alayhim arduha wa tanaawalu fuusan bi aydi aqwiya qabadu qabda ne na maa koy réyal ak waaye ñoom daal bi ma leen ko waxee naka la sama kàddu daanu ñu fabandoo seeni semmiñ ak seeni ngorko ko wuti suusa danni wa wallaw xufaatan lam yakunu li ya'ba'u bi xarrin wa sawkin bal bi man xukmuhu mumda nee nañu wal lañu woon ma di dem soluñu ay dàll faalewuñu naaj wi faalewuñu dëkk yi nga xam ne moo leen di jam ñoom daal amuñu soxla lenn ci lu dul ndigal li nga xam ni moom la leen sëriñ bi jox daat ni fa xaabu wa asyaaful maawili lam taxib ka asyaafi badrin yowma xaqu nabi qadda nee na ñu fàddu ba gisatuma leen waaye li ma leen di ñàkk-ñàkk gis maa ngi dégg ni ñuy dóoree seen jaasi yi ca garab ya mel ni maanaa keroog ba nga xam ni Badar taxaw na saxaaba yi ni ñu doon cawee doqi noon yi ci seen jaas mu teg ca ni wa amu falaatal ardi ayata gaydatin kathirati ashjarin mushaqaqatil a'da nee na ñu fëx wuti gott bu lëndëm bii nga xam ni dafa lëndëm kur ci ay garab ak ay wanqaasaki rab daat ni walam talqa minhum waxidun ajnabiyatan tuxaadihi wala tuxaadihi illa wa huwa atraqa aw axda nee na amul kenn ci ñoom kuy daje benn jàmbur bu jigéen ci moom lu dul ni da gis mu lampa lamsalay bëtam du sig mukk di ko xool wama rafa'u al aswaata bi dhikrihim mu doo dégg seen kàddu lu dul ni dañuy tudd yàlla wa ma axarul awqaata naflan wala farda du ñu yeexe waxtu yi moo xam jullik farata la moo xam jullik ni fa wallahi law anna almurabbiya qaadahum li an il ardi lida zalzalul arda maa ngi waat ni bu leen sëriñ bi woowoon ngir ñu jële fi nasraan yi tubaab kon du fanaan dañ leen fi jëlee ñoom ñëpp wala suuf dana yëngu lool kon mbokk yi ñu ngi jégal bu baax loolu daal mooy li nga xam ni euh, jukki woon nañ ko ci sunu gëstu bu ñàkk solo di jégalu bu baax mbokk yi di leen ziyaarewaat bu baax di tuubal sama kilifa yi bu baax di ñaan sunu boroom defal ñu tawfeex nangul ñu suñuy jaam yàlla saxal ñi ci ak taalibe wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin awaa ah, kay ñu ngi jógalu mel na ni am na kon tuuti rek lu def ci waxtaan wi dañu wax ni bokk na ci anam yi tax nit ki yitteem kawe mu doon ku kawe yitte ne al mujahada maanaa di tàggat sa bakkan di jihaat ak moom di ko sëf mbir yu diis yi yu am solo yi li nga xam ne des nañ la ciy bindal bakkaar ndax alxuraan moo ni walladina jahadu subu lanahdiyannahum na bokk na ci itam li tax nit ki am yitte ju kawe mu koy ñaan boroomam fu mu toll di ko dagandu yàlla suñu borom euh, bokk na ci lii tax nit ki itam yitteem di kawe mooy mu njëkk a nangu ni moom mii ku gàtt yitte la maa ku suufi yitte la ndax wa min ajabil ashya'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tardi la tadri al jahlul murak maanaam boo xamul ni yow da nga wéré di faj la day jafe kon nee boo njëkkee saxal ni man mii ku gàtt yitte laa ngir nag nga jub jéem a xool yëkkati siite dana yomb bokk na ci nee na qiraatu salafi salih ngay jàng maanaa eh, dundu gaa yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba jóge fi lu mel ni ni ñu def léegi jukki ñenn ci seen e, dundu alquran nee na laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab bokk na ci ngay ànd ak maanaam borom yitte yu kawe yi musaaxabatu saaxibil himam ak itam muraajaatu e, jadwalil amal yawmi maa nit ki di xisaab boppam fu mu toll maanaam tey jii ndax sama bis bisu tey ndax tey daa gën a duun ci wàllu jaam yàlla wala dafa gën a yées bu xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu euh, bokk na ci itam maanaa nit ki di gëppalante ak yitteem at benn bayna shakhsi wa himmatihi maanaam ngay gëppalante sa yitte loo def rek xeeb ko loo def rek xeeb ko xam naa loolu mooy li nga xam ni maanaa bokkoon na ci li nga xam ni desoon na ci waxtaan wi sëriñ bi itam ci xikmaam daana wax ni alhimmatu ida kanat lillahi wa fillah fa axiruha wala fa athaaruha anwaar wala asraar nee na nit ki saa woo xamante ni yitteem daf ko bu wëral jëme ko ci boroomam nee na mujjantal ga wala jeexital ya ay sekkare rek la koy jural digganteem ak boroomam wa ida kanat liddunya fa athaaruha zulumatun wa akdaar bu fekkee yitte ji daf koo jëme ci àdduna nee na ay nëx-nëx ak ay tiis ak metit rek la koy jëmale bu fekkee nag ida kanat lil uxra fa atharuha anwar dafa yëkkati yitteem jëme ko ci alaxira nee na mujj ga ay leer rek la koy jural kon Euh, ñu ngi jégaluwaat bu baax subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Moustapha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne yaakaar naa ne képp koo xam ne yaa ngi ko doon déglu euh, mën nañoo jàpp ne na ci njariñ lu kawe ci ni nga ko waxee ci ximma bu kawe boobu nga xam ne moom la sëriñ bi andi woon nga xam ne ci la yare woon mag ñu jëkk ñëpp ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla su borom mu dëgëral sa taxawaay ci sa liggéey ci sa wetu kilifa gu tëdd goo di Cheikh Saliou Touré ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekkal fii yépp kon xam naa ngir njëkkanteeg waxtu bi dañuy jox sëriñ Lamine Touré mu taxaw mu am taxawaayu seetlu ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne sëriñ bi doon ko waxtaanee kon sëriñ Lamine bisimilah. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Moustapha ci waxtaan bu am solo nga xam ne andi ko. muy alhimmatul aliya jàpp naa ne mbokk yi jariñu nañ ci bu baax a baax ni nga ko waxee ci njëlbeen bi rek ne alhimmatul aliya mooy yëg-yëg bu kawe buy buur jóge ci yëg-yëg bu kawe boo xam ne nii dafay buur jóge ci nit jëm ca lam bëgg loolu mu ko taarife mooy alximatul aliya mooy lu am solo nga joxe ci misaal ci yann ci yonente joxe ci misaal ci sëriñ bi ni mu tàmbulee ak ñi euh, ko yonente bi sallallahu alayhi wa feeñoo woon ba jox ko message boobu ne rabbi asxaabaka bilhimmati wala trop bi dars euh, joxe exemple ci mag ñi toppoon Serigne Touba ñu amee woon itte mu feeñ ci wax ji bu baax a baax tam ne itte ju kawe dafay mel ne pratique bi moo gën a not théorie bi rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat mu mel ne da ko ne bul focus dëgg-dëgg ci njàng bi kese waaye nañ fexe ba liñ jàng ñu di ko jëfe mooy lu ama am solo man ma gis na tam alhimmatul aaliya euh, ñàkk ittewoo loo xam ne nii warees na ko ittewoo tam bokk na ci di suufeel alhimmatul aaliya mooy ñàkk ittewoo liis war a ma gis na bokk na ci jamono ji ñuy dund ay tayaaraat yu jóge fu ne yoo xam ne nii dafay mën a fëkk ku ne su fekkee waajaloo terrain bi ci jamono yi ngay dund ci dundin wi ngay dund wi xew ndax dégg naa ci mag mu ne Sëriñ Tuubaa nee na woon bu jamono soppi te soppikuwul ci lu naqari seen borom na ngeen ànd ak moom soppiku bu ngeen bañee jamono jaar ci seen kaw jàll loola nag laa ne bokk na ci bañ a di suufeel itte ju kawe mooy ñàkk a ittewoo loo xam ne ni itte ju kawe la ma gis ne fii ci sun yoon wi nga xam ne amuñu lu dul moom mu yoonu murid wi dañoo ñàkk a ittewoo ñett yu mat a ittewoo ci jamono yi ñuy dund xaj na boo ko yóbboo ci jamono yi mag ña du walaabal foofu waaye jamono yii ñuy dund dafa walaabal ma jàpp ne ci ittee ju kawe ju kawe kawe sax la bokk ndax day yoo xam ne boo ko ittee woowu ña xeex foofa bunt yooyu lañuy jaar pour xeex la ba ca jëkk mooy mooy njàng école su ma ne école nag man bëggumaa wax njàng école ak programme école bi maa ngi bëgg a wax école murid boo xam ne nii mooy nekk Touba mooy nekk Daaru Musti mooy nekk Taïf mooy nekk ci dëkki murit yépp ci benn programme benn système ñu koy saytu nga xam ne nit dana ko xeemeem sax ba jóge bitim réew di fi indi doomam ci école murit comme ni nga xam ne nii noonu lañ nit di teewoo di jóge fu sori dem ci yeneeni école di fa yóbbu seeni doom école boobu ittewoo wuñ ko te loolu leer la ittewoo wuñ ko te liis war a ittewoo la benn murit gi yitte yitte woowu ko ni mu ko war a yitte woo wala xaj na dañoo xamul dëgg-dëgg niñ ko war a yitte woo ndax ku nekk ci sunuy doom ñun ñi bëggoo ñu jàngal ko loo xam ne waree su ko koo jàngal ndax ku jàng yóbbu sa doom ci école yi te faaw nga yóbbu ko ci ndax amuli école faaw dinañ ko fa weddi loo yàlla ndax boo demee bay def terminal dañ ko jàngal philosophie foofu am na fa ay programme yoo xam ne ay doute méthodique lañ lay jàngal ak esprit critique di dugg ci suñu borom di la ko weddiloog yooyu nga xam ne dangay ngay boo boo amul ak dëgër tuuti sax da ngay commencer di wedd yàlla te doo ko yëg loolu bu fekkoon yoonu murid am na programme boppam tànn ay niti boppam bu boobaa dina am solo lool te loolu itte ju kawe la loolu muy benn ñaareel ba mooy média communication comme nii li ñuy wax média yoonu murid mënoo ne télévision yoonu murid a nga ne amut mënoo ne rajo yooni murit a nga ne amut man nga ne nag télévision bu ay murit moom wala rajo bu ay murit moom waaye télévision yoonu murit ak rajo bu yoonu murit doo ko dégg te loolu yaakaar naa ittee ju kawe la ndax da ngay mujj say message ya nga bëgg jàllale ñeneen ñoo la koy jàllaleel bu ñu koy jàllale mën naa am ñu dagg ca la leen neex wala ñu yokk ci sax wala ñu defe ko noo xam ne nii du la gënal fekkoon yaa ko moom saytul ko sa bopp bu boobaa loola du ci am beneen ba ca des mooy banque ku ci nekk xam ne ne Touba dafa inondé ak ay banque ay banque ribaw yi ba ci wetu wetu jumaa ji sax ab banque nga fa xaw ma oral banque dem na ba ci ba nga xam ne dama naan banque yi sax est-ce que duñu baaj a dugg ci jumaa ji banque yi bari na bari goo xam ne nii li ko def mooy yoonu mu murid amul banque amul banque te war naa mën a am banque ndax banque dara lu dul ab xaalis booy jël rek déposé ko ñu ubbil la banque murid yépp ñëw def fa seen seeni xaalis bu ko defee mu mucc ci riba bu ko defee projet yi nga xam ne nii mooy projet yoonu murid banque boobu di ko mën a financer loolu yaakaar naa ne itte la ju kawee su fekkee loolu amul sa xaalis ba nga jël denc ko ci banque nasaraan yooyu dinañ ci teg ay intérêt wala imma yow sax bu refuser intérêt ya bañ koo jël sa xaalis booba ña ngi koy jël liggéey ci laneen loo xam ne nii recette ba ma ngay delluwaat ci loo xam ne ci ak mooy yàlla jëm mais boo amoon sa banque yaa koy saytul sa bopp di ca lebal say doom di ca di ca di di ca financer say projet ku bëgg nga financer ko te lépp nekk banque islamique bu légal kon ñett yi ma gis ne itte la ju kawe joo xam ne nii yoon murid war na koo ittewoo muy école ak banque ak ak média loolu laa gis ne lu am solo la loo xam ne nii ah euh, gis naa ne lu ñu war a ittewoo la te itte wuñ ko euh, ma gis ne nit ki su fekkee da nga koo bàyyi rek keneen jàngal ko yow dina ko jàngal loo xam ne nii bëggoo ko ni mu ko koy jàngalee du la neex te itam bu génnee bu génnee bitim réew mën na faa jànge sax loo xam ne nii bu dikkee yow li nga defoon lay contre parce que ay li ñuy wax ay tayaaraat fikriya day am ay courant yu bari yoo xam ne ay ay xalaat yu bees yoo xam ne day guru boppam bu ko defee day mujj du xam bu mu ciy jël bu ko defee muy tatone nit da koy tabax da koy tabax ci bi mu nekkee ndaw yow ni nga bëgg saw xeet mel rek yow yaa koy tabaxal sa bopp mais bëgg bëggee bàyyi nit tabaxal la ko ba noppi bu bi boo dikkee ci yow nga bëgg koo jariñoo te fekk yow doo ko mën a jariñoo parce que tabaxaloo ko sa bopp tabaxaloo ko sa bopp euh, man ci ab gëstu bu ma doon def ci ay nit ñoo xam ne ni dañuy yar seen doom am na ñu ma ci doon laaj ñu ne ma ñun suñuy doom niñ leen di éduquer mooy bu ñu amee juróom ñaari at ba war a dugg école ñett at yu njëkk yi dañ leen di tarbiye duñu leen jàngal benn araf dañ leen di tarbiye nii la ñuy lekkee nii la ñuy naane nii la ñuy toogee nii la ñuy téléphoner nii la ñuy nangame nii la ñuy nangame ila axirihi ba loolu dëkk ci ñoom pendant ñetti at ñu doog a commencer di leen jàngal kooku boo jàngalee ba noppi. ni nga bëgg mu mel ni rek lay mel parce que nam mel ci ak baax ak yooyu sax day fekk ne yaa ko mooñaaleeg moom ca ba muy ndaw loolu nag mënoo koo amee ci lu dul école école nag soo ko waxee dañuy jàpp ne turu école bi nii la ñuy wax ak programme bi waxuma loolu maa ngi bëgg a wax école boo xam ne ni dañuy tànn kay jàngale muy nit ku baax ku yaru ku am diine koo xam ne day influencer ña muy jàngal jàngale du càggee nit nga jàngal nit ki rek mu xam nii mais kay jàngale kay jàngale comportement ba muy am day feeñ ca ka muy jàngal su fekkee ne ki ngay ja ki lay jàngal moom dafa jubut élève bi li nga ko jàngal lu mu ko dégg-dégg la taxoon njàng bi muy jub du ca am kon loolu la bëggoon ne yoonu murid waroon na cee tërkis bu baax ngir taxawal école yoonu murid waat naa ci suñu boroom ne programme bi nga xam ne mooy programme national lu ci bari baaxut mën nañoo génne li ci baax refuser li ci baaxut lañu refuser ñu wotteekook liñ baax néewaana ab élève booy laaj fii ci Sénégal mu mu man laa waxal alxulafaul arba ci ci ci ci à bas lu ci bari nag boo leen laajee ay Molière ak Boileau de la Fontaine ak nangam yooyu yëpp dañ koy xam xam ay réew réewi tubaab yu nekk tugal ak xeer ak yooyu lañ leen ko jàngale nañ leen ko jàngale Mbàkke Kajoor wala ñu jàngaleen ko fi li nekk Sénégal ñu xam ko dëkk bi loolu programme bi moo baaxul ci système éducatif bi loolu nag bu dañee loolu laa tuddee école lay njàngalem sëñ Touba ak ak yar ak alhimmatul aaliya bi Serigne Moustapha doon waxtaane yooyu yépp lañ dindi ca programme bu bon ba ñu wotee ko ko muy école bu ko defee ñu attaqué média attaqué banque bu ko defee courant yi duñu ñu mën a du ñu mën a yu mën a fàbbi parce que yow loo baax baax baax baax ki am alal bu ñëwee yow day fekk yoroo dara mu mën laa jënd wala mu man laa fexe ba euh, sa sa ñàkk googu mu jaare ca ngir def loola loo bëggut boo xamut itam dëgg-dëgg yam ki xam day ñëw sa ñàkk xam googu mu jaar fi ngir def loola la mu bëgg boo amut jumtukaay yi ñu am pour mën a tasaare say xalaat ki ko am moom day ñëw tasaareel la ko nim la neexee dem tagg ca yu baree bari comme ni fi M6 defoon ñëpp gis nañ ko dem jël ay reportage yoo xam ne dara baaxu ca jàllale ko internationalement bu yàq yoonu murid ci ci àdduna bi ba joon ni tey ji may wax ak yow yoonu murid taxawul àddu ci loolu te télé boobu muy TF1 moom lañ gën a regarder ci France euh, ñëpp a koy seetaan te yoonu it loolee nu ñu yàqee woon deram ba jonni tey ji amagul ku taxaw di ko défendre wala yooyu loolu nag li ko waral mooy ñàkk média moo tax ñett yi daal laa ne ci alhimatul aaliya la bokk te yaakaar naa ne war nañ ci war nañ cee taxaw muy banque muy média muy communication ñaa eh, loolu rek laa amoon ci lu ma ci waroon a sànni euh, Serigne Moustapha waxtaan wi am na solo lool xam naa mbokk yi nga xam ne doon nañ ko teewlu dinañ ci jëlee loo xam ne nii kawe na seen njort te yaakaar naa bàyyi na ay piste tam yoo dégagé ci biir yoo xam ne nii yeneen njàngat mi ngi waat ci biir yoo xam ne nii mën nañ koo jëlaat. jàng saat ci bu baax a baax. ak jàng ah ak jàng jàng. waaw ah? Ah? Ah? ah waaw ñett yi ma wax maa ngi bëgg a wax banque. ba ca tege mooy jàng waaw mooy jàng mooy école moom laa tuddee école su ma nee su ma leen su ma nee école li ma ci jublu damaa bëgg méthode boo xam ne nii ñëpp a ciy daje nga xam ne ña nekk Thiès di ko jàng ak ña nekk Thiawén di ko jàng ak ña nekk Taïf di ko jàng ak ña nekk Touba di ko jàng même système bi la comme tubaab yi ni defee seen système bi yow loo baax baax baax booy jàngale ci seen classe yi programme bi ñu la tegal donc nga sañ jàng il faut nga jàngale lu bon. mënoo koo ñàkk def am naa xarit boo xam ne ni bàyyi na ci ndax dane daal mënumaa jàngale wedd yàlla te classe bi may jàngale dañuy jàngale wedd yàlla waaw ndax neew naa ko bul bàyyi waaye moom bàyyi na mooy buur ndaw moomu te defoon fi conférence te faatu bi mu bàyyee at la ci teg faatu mooy li ma bëgg a wax rek mooy programme bi ñu bi ñu war a tegal dafa war a nekk programme boo xam ne nii ñépp dañ koy rafetlu ba nit ñi mën a jóge fu nekk ci àdduna bi ñëw di ko taataan si loolu mooy bu ñaareel bi moom laa jubli ci jàng mooy école maa ko tuddee école waaye jàng rek laa bëgg a wax ba nag mooy banque waaw banque ku ne xam ne ne ñun ñi ñépp bu ñuy banking neewaana peut-être ñu fi dul banking maanaam ñu fi dul jël seen xaalis di ko def ci banque mais boo koy def ci banque étrangère dañ nga koy def banque étrangère boobu moom moom banque riba wii la te nag yoonu murit banque ndax loolu lu yomb la loolu jafewut maanaam yi ma wax yépp jafewut yoonu murid du école du banque du du du du du du média ñett yooyu amu ci benn bu ko ci jafe léegi nag li tax amu ko moom laa ne ci alhimmatul aliya la bopp ci alhimmatul aliya la bopp buñ ko ci génnee dañuy def erreur parce que ñu jàpp ne mooy werd yaag yooyu yooyu ak yooyu yëpp ci la waaye pour nga mën a conserver lu baax loolu da ngay dikk fekk ci li xew nag li nga xam ne nii noon yi ci lañu lay bëgg a jaare nga gën leen ko maîtriser nag nekk ca na nga ca war a nekkee te nekk ca na ko lislaam bëggee mooy li ñu waxoon ne bu jamono soppikoo te soppikuwul ci lu naqari seen borom na ngeen ànd ak moom soppiku te naqariwul ci borom saa yu jamono euh, soppikoo ci lu naqariwul seen borom na ngeen ànd ak moom soppiku kon bu naqare bu soppikoo ci lu naqari suñu borom moom doo ànd ak moom soppiku waaye fii mi ngi soppiku ci lu loo xam ne nii naqariwul suñu borom nit dafa war a soppiku ànd ak moom. léegi nag su ko deful lan mooy xew mooy jamono day jaar ci kanam kawam jàll jaar ci kawam jàll mooy lan jaar ci kawam jàll mooy da ngay tardé nit ñi dañ lay raw te liñ lay rawee itam yow doo leen ko mën a dawe parce que da ngaa deful lañ def te lañ def dara nekk ci léegi lañ lañ def yow da ngay fexe ba def ko ba pare yow la nga amoon doo ko bàyyi da ngay boolee baynal asala wala xadaasa su fekkee da ngaa bëgg négliger démb sa tey du mën a baax soo bëggee négliger sa tay euh, bàyyi démb du baax il faut nga boole leen nga ngëb sa démb bu baax waaye tam lu tey indi te araamut mu baax nga boole ko ci segg ko ba mu baax nga boole ko ci loolu laa bëgg a wax ñett yi ma bëgg a wax nag génnul yi mooy banque école ak média ndax day yu am doole yoo xam ne nii doole ji foo ko takk weesu na ko ndax école mooy génne boroom xam-xam média mooy tasaare loo gis lii nii tey ay ay junniy junniy nit suñ xaadim mii koy def en gis na ne ay junniy nit fi ñu toll ñu ngi koy seetaan en même temps loolu média moo ko man ñun dañ ko war a am ba ca des mooy mooy xaalis banque boo amul banque nga am xaalis mooy ñëw jël xaalisam soose yàq ca sa diine te doo te te mën naa ñàkk te te doo ko yëg ñett yooyu laa bëggoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu